bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim walain sa'altahum layaquulunna innamaa layaquulunna innamaa kunnaa naxuudu wa nalcab qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in na'fu an taa'ifatin minkum nu'adhib taa'ifatan bi annahum kaanu mujrimiin suñu boroom kon di wax ci ñaari laaya yoo yële bi muy wax ne naafiq yi bu ñu waxee seeni mbir di saboote lislaam wax wax yu garaw comme la waaja waxoon dañ fàttaliwaatoon ko ci jataay bii ñi walillahi alhamdu wal minna buñ ñëwee nag di leen wax ñu naan ñun daal dañ doon foo waaye dañ doon xuus ko waa foo daal léegi nag suñu boroom ne wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye yow jullit bi nga gis ñoo xam ne nii la ñuy comporté woo wax leen ñuy fowe li nga xam ne mooy alquraanu boroom bi tabaaraka wa taala di fowe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak diineem ji wax leen ne abillah mu ndax boroom bi tabaaraka wa wa aayaatihi ak alquraanam ji wa rasuulihi ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam kuntum tastahzi'uuna ñoom ngeen nekkoon di saboter naan waaye mbiri lii dañuy plaisanter quoi non léegi nag kon suñu boroom ne leen woon wax leen yow rasulullah ne leen bu leen ut ngante de qad kafartum ba'da iimaanikum yéen de weddi ngeen ginnaaw bi ngeen gëmee gis nga laaye bii nii laaye boo xamante ne bu doy waar la boo xamante ne nii wallahi képp ku yeewu ci suñu doomu jamono war na laa tiital nga xamante ne nii nit ñi waxuma ñi nga xam ne yéefér yi moom dama leen a teg fële ñi nga xam ne dañuy def ay caricature ak yooyu di ñaawal li nga xam ne mooy lislaam di ñaawal yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ci wax lu ñaaw ñooñ dama leen a teg fële parce que la zanba ba'dal kufr ñoom moom seenu weddi yàlla gi ñuy weddi seen boroom bi leen bind di ko wutali ndend wala sax ñu ne amul moo gën dina ngand lépp loo xam ne lu ñu def la mooy lépp rek ci ronam lay dugg léegi nag bu ñu waxee loolu mooy jullit ñi ñoo tax may wax ñi nga xamante ne nii rawatina ci suñu réew yi nga xamante ne nii dañuy foowe alquran di ko dugal ci ay théâtre ki ay téléfilm di ko reetaan nga gis nit koo xam ne day taxaw di julli ji lule ñu koy caméra muy yàq julli ji di def lu ko neex di jullee lu ko neex bëgg reetaan loo nit ñi waaye kooku wan koo wax abillaahi wa aayaatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un moo yéen ndax borom bi tabaraka wa taala laayaam yi mu wàcce ci alquran ji digle julli ne nañ koy def ah moom ngeen wa rasulihi ak ndawam bi ko ëndi nga xam ne dafa dem ba asamaan borom bi jox ko ko mu nga xam ne ba muy génn àddina mooy li mu mujjee bokk ci mu mujjee dénkaane as-salaa as wa ma malakat aymanukum as-salaa as-salaa wa ma malakat aymanukum di ko wax ba dégg tuddatuñ ko ci riwaaye al imaam ibnu maaja al qazwini al qazwini rahmatullahi alayhi naan as-salaa julli julli ak li nga xamante ne moom la seen ndejoor moom mooy ñi yilif am leen yërmande ci ñoom am leen yërmande ci ñoom di wax as-salaa julli di ko répété ba déggatuñ ko loolu nag la nit ñi léegi suñu doomu jamono nekk di ko fowe ci ay téléfilm rawatina di loolu buñ paree foofu nga foog ne pare nañ koor gi jot ñuy fowe koor ngi gis ay mag yoo xam ne ñu ne ay acteurs lañ dañuy jouer ay ay téléfilm dañuy jouer ay théâtre ñëw di lekk ci biir koor gi di laqatu di lekk yooyu yëpp nit di leen seetaan dañoo bëgg plaisanter quoi tey que dañuy def luy reetaanloo nit ñi nga xam ne ay nit ay kilifa yoo xamante ne nii nee nañu kat ñoom diinee tax ñu fi ñu nekk fi ñoom ci seen bopp dañ leen di dégg xam ne ñii dañ koy seetaan ba pare kontaan ci mbir mi di ci reetaan ñoom ñépp ñoo yem wax leen ñoom ñépp li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax te waxuma ko boroom bi moo ko wax ne boo leen koy wax naan leen wala in boo leen waxoon ne mais yéen lii naan noo yi ñu tam dañuy fo rek liy folo quoi yéen yéen yéen da ngeen a teengal diine ji quoi ah gars yi dañu metti quoi ñoom lu waay def ñu ne dafa xaram quoi lii lan moo ci nekk voilà ay kii théâtre kese la ku la wax réalité la suñu borom ne ah loolu nag la ñuy wax naan la yaquluna boo leen di wax wat naa ne moo tax change du mooy tax réponse bi du changé la na wat naa ne dinañ wax innama kunna naxuudu wa nalab waay waay waay gars yi yéen dañ doon fo ah non lii ce n'est la du théâtre ah bon de la réalité kat moo fi ku la ndax damaa dog non man doguma lii on l'avait joué avant le avant gi di ñëw ak yooyu non ñun la mais loolu lañ lay wax nga naan xul yonent bi alayhi salaam suñu borom wax ko waaye wax ñun tamit ki nga xam ne moo gis loolu di ko dénoncé nga wax gaa yi ne leen abillaahi ndax boroom bi tabaaraka wa taala wa ayaatihi ak laayaam yii doo julli koor wa rasuulihi ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ko ëndi nga xam ne ay bakkan daal dinañuy faatu ndax lii li takuna kalimatullahi hiya loolu yaa ngir ñu mën a taxaw di julli ci kaw suuf di mën a woor ci kaw suuf wallahi looloo tax Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu ñu faat ko keroog ñoo tax ñu rey ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ñu daal di koy faat fi nga xam ne mooy Mu'ta moo tax ñoom Seydina Abdallah ibn Rawaha wallahi ñu daal di leen faat moo tax moo tax sumayyatum na sumayya bint xabaat wala bint xayaat ñu faat ko keroog fële Abu Jahlin faat ko lii lañ doon bëgg a taxawal yéen amul dara lu ñuy def ñun lu dul di ko foowe nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy wax nee nañ ci diine la ñuy wax di ko foowe sax nekk ñoo xam ne dañuy répété waat yooyu wala bu ñuy wax mu leer nañ kii dañ koy seetaan ba pare di ci kontaan te kenn taxawul wala boog man neew ma kenn defu ko voilà mooy ni ñuy médiatiser yeneen yi bu ñu koy dénoncer lii moo gën a grave fuuf te taxawuñu dénoncé ko amul yenn ñoo xamante ne nii génn nañ def ay marche comme ñoom niñ koy defee mooy doo ñu def marche ne lii jaaduwul nangootuñ ko suñu tele yi waaye ñi nga xam ne nee na ñoo fi représenté diine ji muy kër diine yi gisuma ñoo xamante ne nii en tout cas ñi ci gën a eh, ay kàddu gin caa kawe ay kàddu taxaw daal di dénoncer lool ne bu fi amati loolu man de gisuma ko neew ma nag amul wallaahi wallaahu almustaan loolu lu doy doy waar la kon nag mooy di fowe yooyu yow mi koy seetaan nag jàpp na yow doo ci dara moo man moo sama néeg laa toog avant koor gi bu ma liyee bala maa dog ma teg seetaan sama téléfilm féexal sama xol bala may dog loolu yow ci nga ganaan yaa leen may audience yaa leen may audience suñu borom yonent ma lay saar saab waxoon na ne ki nga xamante ne nii mooy man sa man man man man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum nee woon na képp ku bari mbooloom ay nit ñoo xam ne mbooloom ay nit yow ci ñoom nga bokk bu dee ay affaire caaxaan la ñuy def yow nga bokk ña leen di may audience tax chaîne di ko gën a joxe ndax publicité yi di fa gën a jaar ba xam ne ni nit ñi dañuy seetaan lii yow moomu ci nga yàq ki toog di seetaan ay match fil bu ay football ay ligue des champions toog naan man sama yoon newu ci mais yaa yem bi yaa ko entretenir ndax gis nga bu doo bu doon ne yéen ñi nekk ay jullit yépp da ngeen koo arrêté mooy de toute façon seen réew yi doonu fa dox te foofu moom publicité yi caaxaat yooyu doonu fa am mais loolu mos looy looloo ciy wax boo koy wax sax fii mu ne am na ñoo xam ne dañu jàpp ne fii mu ne sa waay nag day déconné quoi ndax fële ci Arabie saoudite am na ay championnat voilà gars yi dañuy jouer man la mais kañ moo la ne ñun Arabie saoudite ñoom la ñu borom bi jaamuloo borom bi xam nga kan la ñu wàcceel ñu topp ko new la fa in tutu wa in tuti'uhu tahtadu mooy sayyidina muhammad ibn abdillah rasuli rabbil alamin kooku la ñu topploo topploo ñu ma sàmba topploo ñu ma demba topploo ñu ay ayman topploo ñu muusa koo xamante ne nii teguwul ci yoon kooku waxuñu ay waxam nga naan ma ay diwan koy def na ko diw def du lool lañ la yàgg a wax naan sëriñ diw def na ko na ko sëriñ diw def est dëppoon ak sunna looloo am solo loxo ce que dëppoo naa ak ki nga xamante ne mooy njàngaleen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax caaxaane diine gi ay way loolu doy na waar te fees na del ci àddina bi te man waxuma comme ni ma la ko waxee yéeféer yi waxuma leen waaye doomi jullit ñi ñi nga xam ne jullit lañu buñ ne nii nee nañ ñu mer génn bu ñu waxee yonent bi alayhi salaam denn ñu daal di mer ñoo yey mer waaye nag mooy ne kooku yonent boobu alayhi salaam manoo ñëw naan da manoo ko xaaj ñaar déedéet manoo di def loo xam ne buñ ko waxee lu dul noonu dëgg la ngeen génn mer normal na waaye ngeen ñëw li gën a màgg lu mu fendi ne moo mooy keno diine gi ngeen koy fowe nit ñi di ko fowe ñépp di rey mel lu jol normal la wallahi alladhi la huwa waaw loolu loolu léegi rek la mën a xew ak jamono yii nga xamante ne nii anakan mooy jooyal lislaam mooy ku nekk rek kullu la <laughs> la Seydi Cheikh Hadj Omar al Fuuti Taal bari woon na lu muy indi verre boobule naan xabo kii mooy mooy ku gaañu ku nekk rek am na ku la yuuxuloo ku la koo xam ne ku lay jooyal waaye nag diine yàlla ji moom amul kenn ku ko jooyal walla iyaadu billah mooy daal lu ko a mooy dafa rep te ku leen sax koo xam ne loolu la ñoom ñu daldi ne jihaad yi teggi na wal iyaadu billah kon nag suñu boroom ne mu ne yonent mu ne wala moom boroom mu ne laata mu ne kon al munaafiquuna munaafiqaat mu ne naafiq yu góor yi ci laaya bi nga xam ne mooy juróom benn fukk bi ak juróom ñaar mu ne al munaafiquuna naafiq yu góor yi wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen yi ba'duhum lenn ci ñoom min ba'din ci leneen li lañ jóge mooy ñoo niroo rek benn lañ ñoo niroo ay jikko ñoo yées ñoo yem moo ñoo yem bon ya'muruuna lii mooy nag seeni seeni melaw benn ngi ya'muruuna aji digalaa koon lañ de bil munkari ci lu ñaaw foo leen fekk lu ñaaw lañuy digal nit ñi wa yanhawna di tere anil amu fi ci njekk lu baax lu lislaam digle ñu daal di koy tere gaay naan dara newu ci moo mees lan moo ci nekk gaay dañuy teengal kese bu ma déggal ñoom ustaas joxum pëñi xamuñu tus ñoom seen seen sikkim yi mel ni mbomb wal iyaadu billah nañ topp ne dañoo raté seen dund bëgg leen koo rateloo yéen jeunes yi vivez la te bàyyi leen a déglu moo tax ñoom wa yanhawna anil munkar wa anil ma'ruf di tere li nga xamante ne mooy njekk di sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak mbaax aydiyahum tabu joxe jotee ci chantier yàlla yi tabaaraka wa taala ñu ngëp seen loxo yi mukk nga gis leen ñuy dépenser nasullah dañoo bàyyi yàlla fële teg ko fële di ko fàtte fàttelu génn ko ci seen programme bokkul sax ci ñuy discuter wala yi nga xam ne moom la ñuy sóoraale fanasiyahum suñu borom nag bàyyi leen noonu ci maadu teem seetaan leen bàyyi leen waaye du dalee na fàtte de dalee na bàyyi ci kéefër giñ ne ba ñuy deewe bu ñëwee mu dugal leen biir safara daal di leen bàyyi foofu leen innal dëgg dëgg naafiq humul faasiquuna ñooy ñi génn topp lii nag nga dégg yenn fanatique yoo xamante ne nii ci suñu réew yi nga xam ne dañ naan diggante xabdu mooy di julli teg sa loxo ci sa dënn jël sa loxo càmmoñ jël sa loxo ndajoor teg ci teg ci sa dënn am ñooñu naan ndax dañ koy defam déet nga gis ay fanatique yoo xam ne nee nañ ñoom nee nañ dañuy jàppale mazhabu maliki ci suñu réew yi te ñoom xamuñ dara ndax mazhabu maliki bari na ñoo xam ne dañuy xabdu ñoom nag ñu ngir ne lool baaxul nga dégg ñenn ñu réer ñi na li tax qabdu baaxul mooy li suñu borom wax ci laay bii naan wa yaqbiduuna aydiyahum te dañuy ngëb seen loxo yi wal iyaadu billah kooku bu dee loolu moo ko moo xam mbir yi ba pare wax loolu ne loolu ñuy xam du loolu la kooku moom nekk na yéeféer wallahi alladhi laa ilaha illaa hu alquran ji suñu borom wàcce di wax ay naafiq dañuy téye seen loxo bañ kii bañ a bañ a bañ a euh, dépasser nga ne yow ñuy qabdu kon imaamu Shafi'i moom nga dugal fii kon al imaam Abu Hanifa imaam Ahmad ibn Hanbal wallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun